fi nga xam daal doo mën a dab moom mooy jot ngeen a séddoo garab ya mbaa suuf sa lañ mënta séddoo nag muy ndox ma leen di suuxatal wala tàndama gu góor ga wala teen ba rek moom ngeen séddoo wut kooku moom da ngay muñ rek waaye doo mën a dabi nga jënd ما لم يقسم وأما إن قسم المطبوع وهو الأرض ونحوها وبقي التابع لها مشاعا فباع أحد الشركاء نصيبه منه فلا شفحة فيه وهذه ثلاثة أوجه تجب الشفعة في الأولين منها دون الثالث على خلاف فيه يأتي بيانه والفرن ab puur maanaam lakkukaayu mburu wal xammaamu akub sangukaay war raxaa ak gënn mel ne machine wal alxadaa àtte ba bi axdi ci jàpp ga bi sufaat ci dab fiihaa ci ñoom xadd mada wéy na suñu bokkee loo xam ne moom mënees koo séddale ku ne jël sa wàll te it nekkul lu taq ci loo xam ne mënees na koo séddale mel na ñu bokk rek machine wal wala ñu bokk rek ab sangukaay boo xam ne dañ fay def ko sangu fay wala ñu bokk pour muy lakk mburu yooyu mënees ko séddoo ku ne jël sa wàll te it fekkul mu taq ci loo xam ne dañu naa dañ koy séddale mbaa nàngam loolu am na nga wute am na ñu ne sañes na caa dab loolu mooy waxi Malik ak Ashab moo tax loolu la ñuy wéyal loolu ñi ko bokk bu kenn ka jaayee ka jaayut mën naa dabi ka jaay Ibnul Qasim nag moo ne moom la waxoon du ci jóg faaw lañ mën a dab tey doon suuf mbaa luy taq ci suuf wala boog muy loo xam ne moom ci bopp mënisu koo séddoo waaye dafa taq ca suuf sa mel ne teen ba mbaa ndox ma lu bokk te loolu ibnul xaasim nee na kooku bokkal mu jaay itam na ngay muñ rek waaye doo mën a dabi ko jënd Malik nag ak Ashab ne ñoom lu mel nii nga xam ne ñi ko bokk ñu ne lañ ciy séentu mooy séddoo njariñ ndax xam nañ ne jëmm ja mëni su ko séddoo taqul ba tey ci luñ mën a séddoo ñoom nee nañu kooku bokkal mu jaay rek mën ngaa dabi ko jënd sañ nga ko loolu nag moom la ñuy wéyal wa fistimaari nekk na ci meññet ya shufhatun dab suñu bokkee ay garab garab yi am meññet moo xam ne xas nañ ko góoral kon bu fekkee ne garab ya mënees na ko séddoo yooyu jamono ku jaay wàllam ca garab yaag meññet ma ka jaayut mën naa dab daa am ñuy sart ne faaw day aajowoo taati garab yi ci boppam ñu mën koo séddoo mooy tax su meññee ba ñu góoral meññet ma ku jaay wàllam ca taati garab yaag meññet ma yépp ka jaayul moom saña dabi moom lépp am ñu ne duñ ci sartante taati garab yi doon lu ñu mën a séddoo doonte sax day genn garab rek nga xam ne ñu ko séddoo garab googee dem ba meññ ñoom ñaar ña ko bokk kenn ka jaay wàllam ka ca des mën naa dabi waaye nag boo toppee wax ji siiw moom dañuy sart taati garab yi doon luñ mën a séddale moom lay wax naa yaani anna timaara ida biixat maxa usuliha dañoo bokkoon taati garab ya ak meññat ma nga xam ne meññat ma moom suñ ko xasee góoral rek moo xam tàmbali naa ñor jëm ci di mel na war a mel wala déet wax ji gën a wóor mooy ku ci jaay sa moroom ma jaayut mën a dab fi mu toll nag mooy ka jaay wàllam ca meññat ma képp la jaay mën naa am nag fekk ñu bokk ca boole moom taati garab ya mën naa am itam bokkuñu moom taati garab ya meññet ma dong lañ bokkoon waaye moom daal kooko jaay ne wàllam ca meññet ma kon kam ko bokkaloon lay tax mën a dab mooy day fekk meññet ma tàmbali woon a ñor ba yoon nangu ko jaay waaye bu fekkee ne meññit ma àggutoon ci tàmbalee ñor yooyu jamono buñ ko jaayee njaay mu yàqu lay doon te njaay mu yàqu yoon du nangu ku ca dab kenn kon takk-takk bi foofu mooy ka jaay wàllam wàllam ca meññet ma rekk la jaay moo xam sax fekk nañu bokk moom taatu garab ga walla déet waaye moom daal wàllam ca meññet ma dong la jaay kam ko séqal daal lay tax mu mën a dab ka jënd mooy day fekk meññet ma àggoon ci tàmbalee ñor ba yoon nangu ku ko jaay te it bañ a àgg ci ñor xomm xomm lee mu ne sax ba li fekk muy wow am nañu ne bu àggul ci wow sax waaye àgg na ci ñor xomm xomm rek bu yeexee dab ba booba rek nga xam ne ka jëndoon ma ngi ko jëndoon ci yooyu jamono kii dab dëbb ko ba far meññet ma àgg ci ñor xoom xoom bu àggul ci woyit ka sañoon dab léegi sañatuta dab da ngeen a dend rek di ay dëkkandoo doxul nag bu jaayee suufam mbaa garabam mbaa tabaxam nga am sañ-sañu dab kam ko jaay bëgg koo delloo njëgg daal di koy moom lu ngeen bokk lañ wax te séddoowu leen ko teewul nag am na addis bu mel ne day saxal sa dëkkandoo bu jaayee alali boppam muy suuf mbaa tabax mbaa garab nga sañ koo dab waaye da ña wax ni daal sañes naa dab la nga xam ne si dëkkandoo da koo jaay ñu néew a néew lañu ba ibnul maajusoon day àgg ci di wax naa atte lu mel noonu njuumte la ku ko def saye boo ñu wa mu ni xat tereef na ko moom dab fii tariixin ci aw yoon wa an darin ak bojjukaay mbaa nga ne dàgga fa ñuy bojje mbaa bu dee tàndaram fañ koy weer koy wax dàgga wal xayawaani ak aw ndundat kullihi léppam wal biiri akub teen wal biiri mooy cosaan waaye na mu daan li way wa ne fil mashhuri moo tax ñu jàng wal biiri wa jumlatil xoroodi ak mboolem xeeti marchandise yi fil mashhuri te la ñu siiwee wa fi zuroox yi ak ci xeeti mbay yi wal buqooli ak xeeti lujum yi wal xudar yi ak lujum ya wal xudar wal xudar atax la boo xam day firi li ko jiitu muy wal buqool ñoo bokk di firi wa fil bu yooxi ak ca jaay ya alfasidati aji yàqu maalam tu saxa li feek wéralee fu leen fa tajibu kon dab ga dana sax bi xiimatin ci fay xayma dafa boole ci bayit yi yu bare bari yoo xam ne dab mënu ca am ba mu njëkk a wax mooy su kenn ku ne moomee suufas boppam nga xam ne genn bokkaale amu ca ku ne yaa moom sag wàll ñu ràññeel ko mu des nag aw yoon woo xam ne ñoo ko bokk ku jaay wàllam ci yoon woowee itam du tax kam bokkaloon yoon wa bëgg dab ka jënd ba tey bu fekkoon ne kenn ku nekk toolam ñu am nag benn dàgg mbaa benn weerukaay tàndarma boo xam ne daal fa la ñuy dajale seen mbay am ca nag ku jaay wàllam ci bojjukaay boobee mbaa ca weerukaay boobee waaye gis nga ne kenn ku nekk toolam bokkuñu ay suuf dara ba tey ku jaay wàllam ca dàgg ja kenn du mën a dabi ka jënd wàll woowee mu tekki nag xeetu jur su ngeen bokkoon lu mel ne xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem ak mboolem xeeti jur yi daal ba ci sax fasa yooyu nga xam ne kenn du lekk seen yàpp koo ci bokkal mu jekki-jekki jaay wàllam it du tax nga sañ a dab ka jënd di ko forcé ci delloo ko njëkk te moom lépp ab teen dañ ne woon su fekkee dafa ànd ak suuf mbaa garab su fekkee ne siddoo ñu suuf saa garab ya ña bokk teen ba bu ca kenn jaayee ka jaayut mën naa dabi ka jënd moom lépp fii nag daa bëgg wax ne bu fekkee ne xas nañ seddoo la teen ba taq muy suuf mbaa muy garab mu des teen bu kese moom ku jaay wàllam itam sañ ka ci des du saña dabi mboolem xeeti marchandise yi ni ki rajo montar sareet ak moom daal xeet yooyu yëpp lu ngeen ci bokk séddoowu leen ko mu jekki-jekki jaay wàllam it du tax yow nga sañ a dabi kam jaay ne ko daal di fay njëg gi te moom wàllu sama waa ji xeeti mbay yi noonu la mel xeet tool yi tool bu ngeen mën di bokk ba ci xeeti lujum yi ak lépp loo xam ne ab reenam day ruuru ci suuf ni ki karoot ak naweek pombeteer ak yooyu yëpp daal koo ci bokkal dara mu jaay wàllam it du tax nga sañ a dab ka ko jënd say boo takk rek ne lañ mën a dab mooy suuf mbaa tabax mbaa garab mbaa boog lu ànd ak ñoom te mënuñoo tàggoo ni ki teen ba nga waxoon mbaa ndox ma yi mu wax yépp nag dañuy aaye ko ci dab ndax doonul dara ca yooya nga seetlu foofu ne bu ñu nee bu ngeen bokkee am mbay bu jaayee itam doo mën a dabi la ngeen bay mu sax ci kaw suuf sa dañu wax ne moom lu yàgg-yàgg bu kenn ka jaayee ka ca des du mën a dabi ka jënd waaye bu fekkoon ne jëmmi suuf sa ci boppam ngeen bokk mu jekki-jekki jaay wàllam moom da nga sañ a dabi ndax loola suuf la ba ci sax genn tàndarma xam nga mënees koo séddoo bu nekkoon lim buñ mën a séddoo ka jaay wàllam da nga fekkutoon ngeen séddoo mën ngaa dabi waaye nag dagam genn tàndarma la nekk ci suufu jàmbur wala sax mu nekk ci suuf soo xam ne yéen a ko bokk waaye genn dong la ñoo ci yemoo bu kenn ko jaay wàllam ci tàndarma googe xeeti garab yi goo ci xam ne genn la rek nga xam ne xutu séddoo rek àtte boobu lay amee bala ñoo mën a dab itam day fekk ka jaay wàllam nam ko jaay aw ci yoon waaye bu fekkee nam ko jaayee yoon dane baaxut ba da koy dindi kon kam ko seqaloon du mën a dabi faaw rek njaay mu yoon nangu ne wér na dañ mën a dabi ka jënd lu may nag njaay ma wérutoon waaye daa xas raw ba yoon ne day bàyyi mu wéy kon moom nga bëgg a dabi mën naa dabi waaye nag du delloo jëmmi njëg nga xam ne moom la aj jënd ja jënde woon dañuy seet xayma ja mu ña ko xam nañ seet la jaadu rek mu fay loola waaye du fay jëmmi njëg nga xam ne moom lañ ko jaaye woon ci anam gu yoon ne baaxut kazaaka naka noonu jut tawidi boroom watteele ga zaali yajibu dana sax fii ci moom bu fekkoon ne la mu jaayee wàllam du wurus du xaalis waaye nag jëmm la juñ mën a takk niki oto lañ ko faye walla ab sareet wala watiir mbaa leneen nga xam ne jëmm la moom jëmm jooja la ñuy xayma boo bëggee dab nga fay xayma joojee su fekkee ne wàll wa nga bokkoon ak moom ci suuf mbaa lu taq ci suuf da koo fab def ko lu mel ne canuk soxna sum doon takk wala muy jigéen bëgg a tàggu jëkkëram far ko def alali summi ko yi demee noonu nga xam ne nekkul jëmm ju ne léng boo bëggee dab dañuy seet la nga bokk ak moom nu ca wàllam war a toll ña ko xam xayma ko wax ni nangam la tollool yow mi sañ a dab nag man fasan benn wiyukaay maanaam wenn yoon ilayha jëm ca dab ga mu ne nag bu la yoon ne ki nga bokkaloon jaay na te sañ ngaa dab nga yëg ko nag amoo benn ngànt buy tee nga dab bañ teg ca atum lëm nga door a bëgg a dab dañ lay wax ne la dab ga wees na nga waroon a gaayu balaa at mee jeex am na ñu ne nag bu at ma tegee yaari weer mbaa yett itam du tee ba tey nga sañ a dab wax ji gën a wóor nag mooy at mi doy na sëkk ci ak muñal ndegam yaa ngi fi te yëg nga ko rek ba nga ko yëgee ba teg ci at moom te waxoo ca dara doo ca mën a waxati koo xam ne nag nekku fi woon yëgu ko woon saa yu ñëwee ba yëg ko waxtu bu koy dee bu ca waxee rek waaye moom itam nag nekk mu ñibbisi na yëg na ko la ca dale ba at may dee bu ci waxul rek ñu jàpp ne da caa nartoon a wax su fekkee ne it mi ngi fi woon yëg na ko waaye daa amoon ngànt dafa tiitoon bu ci waxee ñu rey ko mbaa ñu tëj ko kaso mbaa lu demee noonu moo ko ca teewoon a wax kooku lu mu yàgg-yàgg dañuy bàyyi ba ngànt loolee dañ bu ngànt la dañee nag nga xam ne mën na caa wax léegi bu dëndir loolu toll ni am at te waxu ci rek ñu jàpp ne sañatu caa waxati ba tey bu fekkee ne ki nga bokkal jaay na wàllam yoon may la nga sañ a dab fekk ngay bëgg a tukki na nga wax looy def bala ngaa tukki soo tukkee noonee te waxoo ca dara dañ lay yemaleeg ku tukki wutoon nga xam ne su at ma matee te waxoo ca rek ñu jàpp ne yow da ngaa bàyyi noru laa dab moom lay wax naa wa isa alima bil bayaxi qabla safarihi walam yashfax fa xukmuhu xukmul xaadir wal abu bàyyi wal wasiyu ak kañu dénk gone ga mahma xabala saa yu ñu sàgganee xan xaddiha walis dayob dab ga fa xukumuha kon àtteb dab ga xadd batala neen na su fekkee yaay waajuru gone gi gone gi am ku mbokkal suuf mbaa tabax mbaa garab koo ko jaay wàllam nga xam ne yow mi taxaw gone gi boo seetee ne dab ga kooka fay ko njëgg moo gën moom nga war a def mu ne loolee boo ca sàgganee nag ba at ma mat waxoo ca dara jeex na doo ca mën a waxati te gone gi saa yu kàllafee itam du tax mu am sañ-sañu di ca waxaat ba tey koo xam ne du bàyyub gone ga dañ ko koo dénk rek mu gis nag ka bokk gone ga suuf mbaa tabax mbaa garab jaay wàllam ci jeexuk sañ gaa dab jeex naam jeexut ci lañ xëccoo fali shafihi kon ñeel na aji dab ja alqada atte ba ma yaminihi ànd ak ngiñam la su fekkee ne ka jëndoon loolee daa wax ka bëgg a dab ne ko yow kat at mi mat na bu nga ko yëgeeg léegi kon nag sañatu laa dab ne ko déedéet baa ko yëgeeg léegi at mi matagut sañ na maa dab kon su fekkee ne kenn ci ñoom ñaar amul seere kon aji jënd ji wax ne dab mënisatu ko moom la ñuy topp jàpp ne ka bëggoon dab du mën a dabati walaysal isqaatu déet rotal ga waaye nag booy jàng way wi moom walay sa lis xaatu rek ngay jàng bi laazimin muy aji war li man ñeel koo xam ne asxata rotal na àqi dabam xabla bay ci njëkk jaay ga laa ilmi tamani du jaagee nit njëkk xamuk njëg ga mu ne nag bu fekkee ne ki nga bokkal suuf mbaa tabax mbaa garab laata muy jaay nga waxoon ni man de bu jaayee wàllam itam du tax ma dab kam ko jaay koy du tee bu jaay wàllam rek nga sañ a dabi ka jënd ndax dañuy jàpp ne àq la joo xam ne ba nga koy wàcce sa bopp booba aguñu woon ci jamonoom doonte sax ka nga ko séqal day koo xam a xam mu ñëw ne la waa ji nga bokkal day maa ngi waxaale ci moom li ngeen bokk damaa bëgg mu jaay ma wàllam boo ne ko woon bu la ko jaay itam day man duma la dab du tee saa yu ko jaayee rek nga sañ koo dab ndax da ngaa mel ne ku waraloon ci sa bopp loo xam ne àggutoon ci waxtu war loolu nag wute naag gannaaw ba nga yëgee ne ki nga bokkal moom jaay na wàllam teyit sañ ngaa dab nga jekki-jekki ne man daal du ma dab fekk booba da nga xamagutoon njëgg jàpp ne njëggu seer a seer la waaja jaaye waaye kenn xibaaru la genn njëg yow daal yaa yëg ne ki nga bokkal jaay na xamagoon na njëggam jaaye nga daal di ne man du ma dabi ka jënd daal di wax ka jënd ne ko du ma la dab kooku moom jeex na gannaaw ba boo xamoon njëgg mu néew itam du tax nga sañ ne ko dama lay dab loolu mooy laa xil mit taman kadalika naka noone laysa laasiman du aj war man koo xam ne uxbira xibaareef na ko bi saman ci njëg ala gu gën a kawe wa shira te mbir moom jënd ga bi naq si nekk na ci njëggu ko manqué ba tey boo séqoon ak kenn suuf mbaa tabax mbaa garab mu jekki-jekki jaay wàllam nga laaj ne waaw sama waa ji lu mu jaayee ñu wax la njëggu kawe kawe njëggu seer ndekete yoo lañ wax bokkut ak la am njëggam jaaye yées na googa kon bu fekkee ba nga déggee njëg gu seer ga da nga ne woon du ma dab gannaaw ba na nga xam ne njëg ga seerut nga ne daay dab ñu ne sañ nga ko ndegam da ngaa déggoon njëg gu seer moo taxoon nga ne du ma dab gannaaw ba nga xam njëg demiwul noona gën naa woyof nga ne daay dab ñu ne sañ nga ko bu fekkee da nga ne njëggu seer gaa déggoon kat moo teexoon ma dab léegi daay dab faaw nga waat ne njëggu seer ga moo taxoon ma ne woon du ma dab waaye du ak rëccu mbaa dara wa shufhatun dab fi siq si nekk na ci xaymay jëmmi wàll ga yoxtaa mbir moom def ko joxe moom wàll googee xan xiwadin walis ak wott lii waxan na ko ba weesu ko mën na ko bañ a waxaat moo tax saraa bi naa wa taqaddama qariban maa yox nii xan haadal bayt ka nga bokkal su fekkee ni wàllam woowee ngeen bokk jaayu ko dëgg-dëgg ñu fay ko ak njëg da koo def lu mel ni ak can mbaa mu sumi koo koog jëkkëram ndax daa fekk muy jigéen kon boo bëggee dab dañuy seet xaymay jëmmi wàllam woowee moom la ñuy seet nu xayma ja toll rek moom ngay fay doora moom loolee ngay dab waxoon nañ foofa sax ne bu fekkoon ne day jëmm joo xam du wurus du xaalis nag mel ne oto wala watiir mbaa sareet kon jëmmi oto ba mbaa sareet ba mbaa watiir ba moom la ñuy xayma nu xayma ca toll rek soo bëggee dab loola ngay fay wal manhu tere ga fit tabarruxaati ci xeeti coobarew yi coobarew mooy joxe rek ci lu dul dara muftaradun lu ñu farataal la su fekkee ne ka nga bokkal tey jaayut lu yëwut dafa maye mbaa mu joxe addiya mbaa mu saraxe mbaa mu xubbusle muy loo xam ne daal dara dikkalu ko ca kon moom doo sañ a dab booba kon kenn